a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al akmalaani al atammaani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu abul mahaamid ya shaykhu ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab athani fi radaail fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaail qad kunta qablu nutfatan madiirata wa sirta ba'du xaamilan adiirata thumma tasiiru jiifatan qadiirata muntinatan qabiixatan xaqiirata léegi nag sëriñ bi ba léegi kon mu ngi lay wax ci caay-caay yooyu yooyee nga xam ne moom lay tàqale ci bunt bi ak di tàqale li koy faj ginnaaw bi ñu waxee bi ci gën a pataa ñàng gin cee garaaw muy rëy leeral la dëgg dëgg rëy léegi nag mu lay wax ni nga koy faje tàmbali woon nañ ko ci jataay yee weesu léegi nag mu ne ba léegi bokk na ci liy tax nga faj sa rëy gi nga nekk sa rëy rëylu gi mooy lan mooy nga xam ne yow kat dëgg dëgg a nekkoon nga xam lu lu jiitu ngay ñëw ci kaw suuf fii en tant que doomu aadama mais yow fatan madirata ab toq man yu nga boo xamante ne nii ah fu mu daloon nag gaa yi raxas la baa fóot la bu dee ñi nga xam ne dañoo jàpp ne man yu sobe la comme xanafiye yeeg maalikiyee yi rahmatullah dañ naan yow ab sobe nga woon waaw <laughs> <laughs> bu dee bu dee safiya yeeg xanaabila dañ ne non non man yu moom du sobe voilà <laughs> man yu du sobe fen waaw waaw moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne moom da ko doon xoos min thawbi rasulillahi farka waaw da ko doon xoos waaw xam nga loolu moom bu dee côté woowu moom moo tax côté Maliki yi day xaw a yéeme parce que <laughs> sobe boo xam ne dañu koy xoos bu woowee ñoom loolu amul ci ñoom waaw mooy dañ koy raxas mbaa bu dee danga koo fàttaleku te nga man ko voilà ci charte yooyu mais sobe boo xam ne kan alors que Hanafiya yi ñoom bu boobaa ñoom dinañ ci mën a génn parce que dinañ ne ñun moom de toute façon ñun du ndox kese moom mooy laabal kon ñun garaawul ñun lool mais daal bon mooy xamee ko noonu bu dee ñi xam ne dañu jàpp ne sobe la dañ naan la yow mii xat kunta nekkoon nga waaw lu laata ngay ñëw fii ci àddina dangaa nekkoon koo xamante ne nii mooy nutfa ab toq man yu boo xamante ne nii nan nga meloon nut fa nga woon madirata boo xamante ne nii bu yàqu la mooy boo xam ne bu sobewu waaw boo xam ne ku mu laal nag nga raxas ko même bu dee sax ñi ne sax du sobewu mooy loolu xam nga loolu en général nit ñi dañ koy seexlu waaw ay toqi man yu taq fii ak yooyu wala laal la après danga koy raxas xanaa bu nekkee sa bos <laughs> waaw ndax nit moom léeg-léeg yi nga xam ne moom kiiwul ci moom moom bu nekk mën na koo man na koo seexlu ba mu des bosam xanaa <laughs> waaw mu ne ko yoon ak xamal ne doomu aadama bi yow noonu nga nekk woon ab toq man yu nga woon boo xam ne fu mu laal ñu raxas ko waaw wasirta baada baadu nga mujj ginnaaw ba nga jógee ci phase nekk man yu nga mujj nekk xaamilan bi nga juddoo ba ñëw ci kaw suuf nga nekk koo xam ne xaamilan aj yenu nga adirata ay salte mooy sa biir bi li la borom bi xéewloo nga ciy lekk te moo lay téye di ci naan mais laata ngay dem ci wanag wi di mbéewal mbéewal gi fu mu ne woon ci sa biir nga ko dencoon fi la ko suñu borom def ci benn vessie foo xam ne fa lay parquer yi nga xamante ni mooy sobe yi waaye it ci sa mbàq gi am nay sobe yu fa ne yi nga xam ne boo demee ci wanag wala yi génn loolu danga ci sa biir la ne woon ah déet génnewu jógewul feneen jógewul ci asamaan si di wadd di génn ci sa suuf di wadd déedéet ci sa biir la jóge mu ne yow mu mujj yow doomu aadama bi yow doo ko yow xoolal fi nga jóge rek nut fan ab mën yu toq man yu ab sperme boo xam ne ku mu laal nga raxasi ko ñu naan déet nga juddu li nga nekk koo xam ne foo nekk yaa ngi yenu ay salte ci sa biir bi yaa ngi yaa ngi emmagasiné ay salte ay sobe waaw ginnaaw nag bi looloo xewee lan nga mujje summa tasiru jiifatan qadirata te gis nga boo fi nekkee ci kaw suuf nii ba faatu faat yaa ngi dund moom yaa ngi am yaa ngi yenu ay ay ay mooy sa biir beeg yooyu waaw léegi nag boo faatoo boo faatoo nan ngay mujje summa tasiru nga mujje jiifatan nekk am médd waaw koo xam ne dafa faatu qadirata boo xamante ne nii ah bu xeeñ ngay doon bu salte ndax boo la kiiwee bés boo faatoo ñu bàyyi la kenn toppatoo wala bu yàggee sa sa biir bay funki nga mujj nekk boo mayul nga toj waaw yow noonu nga mujjee nga mujj ba buñ la suulee boo moywul boo bokkul ci ñi nga xam ne borom bi moo moo préserver seen corps moo aar seen seen corps xaraamal suuf lekk ko yi nga xam ne ñooy dawaabul ard al ard ñuy xasaraat yeeg façon termite termite xaw ma termite xaw ma termite yi voilà ñoomin ñoomin euh, sax yeeg fa façon yooyu bu la aarul ci yoo yële ñoom ñoo lay lekk bi nga tojee ci biir suuf kon nag yow noonu ngay mujje lu nëpp loo xam ne yow buñ la sulliwaatoon foofu kenn du fa mën a noyyi kon yow noonu ngay boo duggee ci bàmmeel munti na tan nga nekk koo xam ne ku xesaw xabiixatan ku salte waaw xaqiirataata doyadi kenn nangootulaa dugal ci kër gi waaw kër gi fi dina a nooy yaa nekk boo ñëwee ñépp ne tekk allah ji agsi na waaw nga ñëw ku nekk li mu jàppoon bàyyi ñëw nuyu si la waaw di la déglu ngay wax laaj li ngay laaj jóg jëlal ma kii bi bu dee uh, sa doom la nga bàyyi sa oto ca bunt ba doo ko sax dugalal sa bopp ci garage bi jox ko tàllal ko clé yi mu dem dugalal la loo bëgg ñëw soxna si waajal la waaw waaw allah ji na ngeen def ñu ngi lay ziar wax caw sant bu dee wolof yi nga kii maa sonn ngeen maa naka liggéey bi maa kii dalal la waaw dal loo la waaw boo bëggee sax boo mayul moo lay sang waaw bu fi kenn jàpp yaa ma ne eh ma ne di di sangoog sa soxna loolu sunna la yonent ba la sax sam da doon sangoog soxna voilà. sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na te xadiis yeen ci saxiix yi dama doon sangook yonent bi alayhi salaam te du moom kese yaay Maymuna mooy soxnaam yépp noonu la doon def pas boole leen ñoom ñoom ñuy sangu wal iyaadu loolu parce que léegi dañu nekk jamono joo xam ne bu wax yi leerul rek caafay xëm waaw <laughs> pas boole leen ñoom ñoom ñuy sangu de mooy bu ayee ci kenn dañ léeg-léeg da doon sangook ñoom te loolu dafa baax waaw mu ne muy njëkk Sayyidatu Aisha ne may njëkkanteeg moom manaan ko ndox mi buy waaj jeex manaan ko desal ma mu naan ma desal ma xoolal loolu nag yonent ma lay saar saar ngeroon fii mu ne ñenn ñi biñ déggee lii rek ñu ngi naan sawaay nag moom daa ñàkkub taalibe ko waa déggal li muy wax dama naan la yow moom yaa xamul waaw xamoo <laughs> yaakaar nga ne boroom xam-xamu xadiis yi boroom xam-xam yu màgg yi Sayyidatu Aisha lu tax mu koy jàngale bu dul woon loolu waruñ koo xam yonent ma lay saar saar lañu suñu boroom royloo loolu moo tax yu mel nii ñuy bañ a jàngale moo tax nit ñi jàpp ne hein di nit te ñi ñuy gis ci tele bi ñuy sangook seeni du du duñu ay jëkkër ak jabar de ay ñuy yées lañu naan ay Roméo ko Juliette ci xaraam doublement xaraam ay copine kese lañ ay ami copain copine ñu dem ci sa hôtel wala am seen kër goo xam ne ñu nekkal ko ci ay concubin lañ dakkante defuñu tous mën nañoo dund cinq ans après dañuy marié ci film bi te la ñuy gise ñuy dugg seeni piscine di sangoo doo gaa ay jàpp ne ñii ñoo moderne ñii ñoo xam ni mu demee quant à l'islam bu rigide gi alors que lu tax parce que nit ñee leen jàngalul wala sax léeg-léeg jàngale sax xamu waaw loolu day am léeg-léeg mu xam ko mais jàpp ne ne lii nii rafetul alors que moom lan moo tax lu tax kon xadiis yi nekk ci nekk ci saxiix yi lu tax Sayyidatu Aïsha doon jàngalool saxaaba yi di jàngale lool soxnaan bi radiyallahu anhum moo tax gis nga bu ñu fi bàyyee njàngalem yonent bari saa saam gis nga iblis danaan gaa yi gis ngeen lii mooy wane ni gis ngeen dund ji boo fi nee l'islam c'est rigide quoi loo def ñu la la sa xaram too free quoi waaw alors que lii lépp la yonent bari saa da doon sangu ak ay soxnaam waaw di sangu ak sayyidatu Aïsha ay Maymuna waaw waaw di sangu ci këll boo xamante ne nii léeg-léeg asarul ajin jeexitalu ñu def ci ndox ci benn këll boo xam ne ñuy sangoo ndox waaw nga xam ne jeexitalu mooñ des fois yi ñuy mooñ ci këll yi day da ci ciy des waaw waaye <laughs> lii woy sunna dañ koy wax ba ci kaw ñépp nañ ko dégg te xame ko noonu wal xadiisu fi saxiixi eh, saxiixayni bu sayyidatu Aisha bi waaw bu sayyidatu Maymuna bi mu ngi ci sunan yi affaire yaa ngi noonu kon nag affaire yaa ngoo kon yow nga meloon noonu ñu lay defal lépp tey nga génn àddina ñaari fan a ngi yaa ngi morgue bi kenn du la dugalat ci kër gi jamais waaw kon nag nga mujj nekk summa tasiru nga mujj nekk jiifatan am mid ku koo xam ne dafa xa dafa génn àddina xadirataa waay waay salte bu gaa yi di di di seexlu waaw munti na tan xeeñ xunn buñ la bàyyee quelque fan léegi nga commencé di xeeñ foofu yépp xadixatan bu bon xaqiirataata doyadi kon nag waaye ku mel nii ndax jar na muy rëy rëyu kallaa bu dee ne yeewu na wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana